naka noonu bërëb yu xare yi tamit ñoom la ñu war a jiital waaw moo na sa sam ni doon defare sàppe yi gis nga keroog Badar ah ulul fadli la woode kum yaa kum yaa Hamza <laughs> man xoolal kum <laughs> kum yaa Ubayda ibn al-Harith kum yaa Ali ibn Abi Talib say radiyallahu anhum o oh, tuddal fadlu ta ta génn ci ñooñ nga seen ndax law la ngay tudd fadlu la tudd du ko du ko doon de <laughs> waaye loolu la ñoom la jiital te gaa yi doon nekk ci kanama <laughs> waaw borom gënee li <laughs> waaw mooy wa mawaqiful qital fa ne woon ñépp borom yi ngëneel lañ waa ahlu badrinul usuda voilà wa mawaqifil qital mu ne di leen ñiitalit ci bërëbu xare wa imamatu salaa ak bu ñuy jiite julli kon lii yonent bay saasaam bi wax ñoom ñooy topp ci man ndax moom mooy royukaay bi waaye buñ demee bay ut keneen ci ñoom ñooñu la ñuy jël moo tax bés ba nga xam ne ci la yonent saasaam dem ila rafiq al ba ñuy tànn xalifa min ulil fadli wan nuha ci ñooñu leen jël jël ka nga xam ne mooy ka leen gën ka nga xam ne moo ci gën a màgg di siddiquhul mukabbar ah saahibul saahibuhu fil ghaar ànd doom ba ca xunduwa ñu daal di koy fal ne ko radina wa kayfa la nurdi man radiya hu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci suñu wàllu àddina lu tax duñ ko suñu wàllu alaaxira muy suñu julli moom la doon wax fal ya umma buru aba bakrin fal yusalli bin nas jëgal leen seen Abu Bakar radiyallahu anhu daal di jiite nit ñi kon nag bu dee yow la yonent way sa sam ji ah yaakaar ci suñu mbir àllaaxira jiital la ci lu tax ñun duñ la jiital ci suñu wàllu àddina ak li jëm ci wàllu àllaaxira ñu jiital leen ah waaye gis nga moom itam noonu la def ba muy génn àddina daa xool ki nga xam ne moo gën ci xeet yi mu woolu Seydina Usmaan ibnu Affaan alayhi ridwaanur rahiimur rahmaan ne ko bindal waaw mu bind <laughs> ne ko bindal waaw mu bind ne man Abu Bakar lii mooy bu ma fi jógee eh, yonent ma ma Seydina Omar na jiite nit ñi <laughs> am ku naan ko <laughs> mais mais mais xalifa mais xalifatu Rasulullah yow xalifa yonent sallallahu alayhi wasallam mais Omar mi ñuy bàyyee mais seen lu ma Omar mi mais boo demee ci sa borom loole Omar mi mu tare Omar mi mu ne yëkkati leen ma mu ne yëkkati leen ma ñu toogloo ko ndax daa <laughs> sonnoon mu ne yéen man ngeen di fiitloo ci sama borom bu ma nee xam nga lu ma koy wax fa gën laa fa bàyyi ka ah, ma gis mu gën ci xeet moom laa fa bàyyi xoole Seydina Omar ba mu fiy jóge num def dafa tànn ñoom Seydina Ali Seydina Ousmane Seydina Abu Ubayda non Abu Ubayda génnoon naa ne Seydina Abdurrahman ibn Awf Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas Seydina Zubayr ibn al-Awwam Seydina Talha ibn Ubaydillah ne yéen ñii ci seen biir xalifa bi mënu génn ci ñii sama doom ji di Ibnu Umar nag na fekke kese mais moom il n'est pas il n'est pas éligible moom moom kenn ko fa man la fa lool day day superviser rek day xool kese waaw mu bokk ci ñii fat yéen ñooñu la ñooñu ñoo doon ulul aqdi al hal wala aqd waaw ñooñ ñooy nos ñooy nocc waaw ñooy ahlul fadli boroom ngëneel yi kon nag bu dee imaama yit ñu mel noonu la ñu war a jiite wa tadris ak jàngale waaw bu jàngale jotee seet leen boroom ngëneel yi boroom xam-xam yu sell yi taragal seen boroom sinon boo ko joxee boroom xam-xam boo xam am na lu ko yàlla gënale alhamdulilah waaye da koo sàggane mooy xam-xam am na waaye ragalul yàlla day lekk alalu nit ñi du leen jàngal waaw ko aslaat waaw te gars yi dañuy fay cours boobu ah yoo xam naw ci wala ñu toog war a jàngale mu nekk ci téléphone am ak yeneen noonu la fi nekki ah bu ko defee booyi duñu xam dara wala mag ña muy jàngal sawaay du ngeen avancé après nag tout le temps bu bëgg leen koo jiiñ non c'est que gars ñu sérieux wuñu gars yi duñu jàng nag mu ñoo jàng ah ñii dañoo kii nangam ak nangam alors que moom lu remettre jamais en cause boppam kooku ak taqwaawam des na ak ragal yàllaam des na waaw wala muy ak yëgati bu rëy bu ko dugg ba moom bàyyiwul xel ci ni lii muy def jaadu waaw man na nekk ñàkk ragal yàlla waaye man na nekk yëga ji goo xam ne moom li muy def bàyyiwul ci sax xel que ni lii nii c'est te loolu nag ku mel noonu jarul a teg ci kanam <laughs> waaw <laughs> voilà kon mu ne hein wa tadris ak bërëbu jàngale kat fi ñuy jàngalee tamit ñu mel noonu la ñu war teg waaw yow enseignement bi boo ko joxee ñoo xamante ne ñoom li leen yitteel rek mooy alal bi ñu mën a dajale waaw tolof yeeg yi yeeg yu mel noonu nañ ci kii yu baax bi ci am ay alal ci yooyu kantaa te tamit mooy il suffit ñu fexe dugg ci circuit bi rek ñu leer na am nañ dara yaay professeur jeex na waaw léegi ñuy tappale ay tappale yu kii ñoom daal weer wu nekk na leen seen alal di dëkkal rek waaw comme que fonctionnaire am nañ dara yaay fonctionnaire waaw ñuy porter malade rek mooy deux ñu porter malade waaw bac bi jege ñu dem ne dañuy aji te yor élève terminal ne dañuy dem aji ko waaw ci loo xam ne du aju farata de waa ji aj na ba pare dem bokk ci commission bi loo xam ne vraiment loolu du farata ci moom li nekkoon farata mooy mu xamal ñii nga xam ne léegi seen examen jot mu bàyyi leen fi ne leen fi dégg ni dégg dem di wër kaaba gi naan labbayka allahumma labbayka yow xam nga ne sa labbayka googu waroon nga koo seetaan <laughs> yow labbayka dara yow yaa ngi trahir nit ñi da yaa si engagé woo xam nga ne école terminale nga yor gaa yi xale yi dañ leen a war a jàngal aj nga ajug ba pare mais nga ba affaire bi day wër day wër wala nga boo xamee ne année bii damaa bëgg a kii nga ne leen année bii man du ma école euh, élève terminale waaw te même yeneen élèves yi sax après loo leen def yoo xam ne man ngaa xaar quoi <laughs> yooyu yëpp ay affaire trahir man la léegi nag. comme que fa mu jëm Makka tudd rek gaa yi jàpp ne c'est normal c'est pas normal nga naan leen fu mu léegi ñii nga xam ne moom moom moo chargé woon ne da leen di jàngal programme bi du jeex mu dem def fa ay te ñun dañuy yàgg Makka Sénégalais yi dañuy yàgg Makka yooyu yëpp gaa yi bu ñu amul remplaçant nag bu ñu amul euh, euh, profiteur de remplaçant de remplacement comment ils vont faire hein ils vont mordre la poussière euh, au bac dem. ah mu ñëw nag euh, di polycopier rek di leen sànni affaire yi faut ko ñoral trap il faut kii tiitloo booy yi bu leen gis ñu mel ni aw yax ndax ndax ndax ndax xalaat yu bari ak ñàkk a lekk ndax seen xëy néppoon ci bag bi waaye yow ak yooyu nga yor ko pare naan labbayka allahumma waaye yow ban labbayka labbayka ci gone yii laa wax yaa fi nangu woon ñeel labbayka ci ñoom di présent <laughs> te def li nga war a def am na ñoo xam ne ñoom du pare affaire présence comme li ma wax léegi ñu ngi fi mais bu ñu fi nekkee anecdote kese la ñuy nettali yoo xam ne kenn laaju leen ko raytaan rek mais comme que gars yi léeg-léeg amuñu programme duñu du ñu waajal dara waaw benn livre la ñuy jël di ko di ko dicté gars yi rek muñ fàttee livre ba wala sax livre bi nekk mu wax ba pare nekk di nettali ay jaar-jaaram lamma kuntu fii bërëb sàngam yooyu te yooyu yëpp laysa fii hada njariñ amul njariñ waaw kon mu ne wa tadrisi wal ifta waaye ñoom lañu war a jiital ci ubbee waaw ñiy wax ci diine ñu leen di laaj ñuy tontu ñooñu boroom ngëneel yi la war a doon boroom xam-xam yi waru la nekk n'importe qui kullu man hëbba wa dëbb ñu naan ko ay waxal muy wax <laughs> waaw waaw waaye wa ismail xadiis di déggloo taalibe yi xadiis xam loolu dafa amoon borom xam-xam yi ba léegi am na dañuy toog ay kuuru xadiis yoo xam ne dañ naan dañuy jàng saxi imaamul Buxaari ah dañ koo bëgg dégg ci six jours waaw gaa yi ñëw sëriñ bi toog taalibe yi kii ku jël jàng ba kii jox keneen waaw nga xam ne ña fa nekk ñuy suivre ñoom ñëpp ci six jours ñu dégg tout sax Buxaari wala ñu ne ñoo ñooy xool nan lañ koy ciir waaye tamit di jàngale xadis wa isma al xadis wa nahwiha waaw waaw mu ne wa yakunu naasu fiha ala maratibihim maratibihim fi al ilmi wad diin wal aqli wa sharaf ndax ñooñu ci kanam ñu ragal yàlla xam ne teguñ leen fii ñu nekk ñi nga xamante ne nii ay buur lañu nit ñi nekk seeni sujet seeni jàmm waaye ñu xam ne dañ leen fee teg ci responsabilité la ndax yeneen ci bari saa saam te fi gisoon nañ xadiis mawlaana ibn Umar boobu kullukum raa wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dees na ko laaj la mu doon sàmm ñoom ñu xam ne loolu la ragal yàlla ci ra'iyya gi ñu ngi leen jiiteloo bu dee mairie lañ la teg lañ la jox nga am ragalug yàlla boo xam ne benn recette mairie bi du réer waaye di nga waslu sa ak képp koo xam ne gis nga ci koñ bi wala ci quartier bi wala ci gox bi ku xelam màcc même bu dee àndul ak yow bokku la yow couleur politique ci wàllu ñun inondation yi am waaye jàng affaire hydraulique ak yooyu ak gars yi def nañ ay ingénieur nangam ma fexe lu ma ci mën a xam créer benn kii ne doomu réew mi wala doomu gox bi doomu waa Pikine wala doomu waa waa waa njaarim wala doomu waa caaroy wala waa géejuwaay yéen laa bëgg képp foo man di nekk ci àddina bi on vient d'être euh, je viens d'être élu waaw ñu may door a fal yéen ñépp lay képp koo xamante nii sa xalaat sa xel sa yitte sa lépp sa jot sa dërëm sa xalaat lépp man nga koo kee sotti ngir problème inondation bi ñuy am année bu nekk ñu xool nan lañ koy régler ñun ñëw ki ñun ñëpp laa ubbil sa seen ci ku bi ñëw sax bu ma man parti sangam waa man jëbi sama ci loolu li man ñor mooy kan ñooy les bonnes idées yi ñëw te nag teewuñu kenn bu kenn kan sa bopp jàng daan jàngoo am nga xalaat bu rafet wala yu ma ñëwal ubbil sa buntu ñëpp waaw ñëpp nga dajale boîte à idée dajale lépp après nga segg ñu xool ana ban la faisabilité des projets yi nga xam ne moo ñuy permettre ba problème bii moom ci deux kenn dootu ko waxtaanee dootul nekk ci sujet d'actualité ci ñu bu nawet bi ñëwee du nekkati sujet ci ñu waaw mooy loolu nga am ci ragal yàlla waaw dafay budget yi di naaw comme ça ci seen poche yeeg ci seen ci seen compte yeeg ci suuf si ngeen di jënd. di di placer ci seen compte doom yi di di di changer tur di ko placer ci turu ñeneen déedéet gis nga bu may defee noonu ñooñu dañuy attirer ci domaine yépp nag ci jàkka ji gaa yi xam ne imam bi moom c'est quelqu'un de rigoureux waaw te li ñuy wax waa këram ci boppam bu dee doomam bi nga xam ne am na këram fële kii ñooy déconné dina dem wax leen ko. bu waxee gaay kiiwuñ du teebu xutba ci comme ni muy xutbale bu problème amee ngir yee ci nit du ne sama waa kër la ah non grawul ah non c'est la c'est linge sale se kii la waam kii na waaw dina ko def waaye comme que affaire bi doxul comme ñeneen ñépp tamit noonu la war a doxale warul ñëw rek di diril ga mbiru bi la dem wax ak ñoom ci njee bu gisee muy mu door cee def yu mel noonu loolu bu ju xame ko loolu xam ne ku dëggu la xoolu ci sama doom ak sama sama sama ndey bara day tax gaa yi dañuy xam lu baax dañuy gis lu baax dañuy gis ay modèle moo imaamu Nawawi rahimahullah jàpp ko nag ci fit ci enseignement bi prof yoo xamante ne nii dinañ jeexal programme waaw programme bu jeex xam nga loolu moom doom bu góor lu Sénégal programme bu jeex fii mu ne da ngay ñëw ba mu wax def mars ñu naan la université gars yi nga xamante ne ñoo fa ne woon daaw defaguñ seen seconde si xaw ma lan wala yalubilla te ñu ngi mois de mars e ñuy wax ah, arrêt daaw ba jeexagul te ñu ngi mois de mars mais ñi amoon bac ren ten la ñuy tàmbali allahu a'lam loolu lu am manque de sérieux ak manque teg ñi nga xamante ne ñoo fa war a nekk te tamit politicien bi nekk ci kaw naan ministre de l'éducation le président seen gars yi ils ne sont pas sérieux dañuy dégg yoo xamante ni duñu ko def waaw bu grève amee xaw a tàng ñu bañ waay waay baare surtout ça gars yi ah waaye avenue Cheikh Anta Diop <laughs> gars yi ak gars yi kii waaye baare foofu affaire yi tël tël ñoom euh, kii lakk ñu ma dañuy dem gars xam ne fii loolu jariñu dara ñu dig ay mbir bëgg affaire yi wéyam ñu dig leen ne leen lii yëpp lañ leen ko defal gars yi toog teel bi kii liñ doon wax forage daal lu ko dara ci biir. xam nga kooku tamit wal iyaadu billah wal iyaadu billah yow moo mënul bu ko déggee mooy loolu lépp boo seetloo problème yi yëpp parce que on n'a pas mis hein au poste à la au poste les gens qu'il faut waaw poste yi teguñu fa ña fa war a nekk te ña fa war a nekk du koo xam ne dafa compétent kese mais boo compétent wee te juboo ça ne sert à waaw wallahi ça ne sert à rien yow moom jubul mais sa waay da liggéey sax da nga liggéey nañ la fa teg da naan tungaay affaire waaw di mbubboo nag sa CV waaw xam nga ne kooku moo tax ku melu ni Seydina Yuusuf alayhi salaam suñu poste yi yëpp ay caaxaan la waaw lam waxoon ne buur bi ij'alni ala xazaa'inil ardi inni hafiizun aliim bépp fonctionnaire bépp liggéey boo xam ne ka ñu fa teg melut nii day indi sonal seen bopp teg ma fa nga xamante ne nii mooy trésor suuf si fa lay génne lépp luy génne ci suuf mbay meek mbell yeeg lépp waaw ndox meek lépp jox leen ma man man Yuusuf alayhi salaam xafiisul ku mën a garder la duma pasar pasaree li ñu jot am ak kës waaye alim ku xam nan lay def ba ba ba yaxanal ko ba pare doxal ko mu jëm kanam loolu mooy mooy mooy mooy mooy kooku mooy vrai économiste kooku mooy ki nga xamante ne mooy ki yeew waaw mais koo xam ne xafiis sax ban xam ne sa waay <laughs> milliards yoo def ci seen gafa ga mel ni ci ci ci ci trou sans fin koy dugal waaw ñu ñu ñu ñu ñente ay milliards da ngay ñu teg ay plan yoo xam ne dañ naan moo war a régler benn problème are ba mu war a jeexe are ba nga xam ne ca la waroon a jeex wala alal ja ko waroon a régler année boobu ca la mbir yi gën a garab te ci yoon waroon a jeex wax léegi où sont-ils où sont ces milliards wala ma déggee gaaya daaw <laughs> nawetam daaw gaa yi ne woon plan bañ tegoon deux mille douze ngir ndox euh, euh, am mbënd doon am Sénégal yow deux mille vingt-deux ñëw affaire yi ni ñañ léegi nga naan on va relancer beneen ma ne ah non non non la question pas de relancer affaire bi mooy yow bu doon réew mu jaar yoon la mooy mais alal jooju ñu doon wax milliards yooyu man ba ma ko déggee sax damaa tiit tellement bari ba léegi manumaa jàpp combien de milliards la bugguma di aventure parce que xaw ma mais bi ma ko déggee bi dafa baree baree bari dernière dernière année dernière année taw yi ñëw mellu bi ñu ñàng en 2012 ba taxoon ñu yëkkati woon boobu léegi ñu naan on va relancer beneen ba relancer dañoo war a leeral ak milliards yi ñu ne woon jëm fan la jaar waaye ku koy leeral si on est juge et partie qu'est-ce que ñun ñooy ñun ñooy àtte te ñi ñuy àtte man man man miy àtte kenn laa ci ñoom <laughs> moo tax ñun xëyaguñu euh, développé ah. waaw il faut que ça soit <laughs> du ma mel ni nag la sama mbokk ma waxoon mbokkum londoñee bi <laughs> nee na moom <laughs> suñu benn mbokk la yow ma kon doon jàng fële ca Fadilu Mbàkke ca point yow dañoo gis ba gis ko année bi man moom de toute façon man gëm Sénégal buy développé man moom fekk na ma dee bu yàgg bu dee ne dina am <laughs> man diir waaye sax ay loolu garaaw naa mu ne ma yow man man man falaa nga naan malam <laughs> saa xam naa xaaral rek <laughs> yéen yéen yéen yéen yéen a nekk fii di am yi yaakaar yi non man yooyu moom nekkuma gi sax man loolu dadul sax sama affaire ay Sénégal bu développé moom du sax ah bon man nag àgguma foofu waaye fekk ñu ngi am façon yu mel nii toujours nag na leer imaamu Nawawi nag rahimahullah mu ne gis nga gaa yi xam nga la mooy affaire mooy boo tegee borom gëneel yi borom xam-xam yi ñi ragal yàlla te maîtriser fa nga leen teg la tax nga teg leen fa mu ne la lay demee wa yakunu an-naasu fiiha ala maratibihim fil ilmi wad-diin ñooñ ay énaa lañ dañuy xëcc ci nit ñi gis nga Sénégal liñ naan daa yàqu daa yàqu daa yàqu gis nga buñ amoon njiit bu jub njiit bu jub dëgg dëgg jub laa wax de waaw loolu nag neew ma kii bi jaar ñoom ñépp zéro double zéro non waxuma loolu mais dama ne jubuñ ñu war a jube loolu moom yaakaar naa ne même leur partisan bu dee nit lañu te yàlla tax ñuy wax xam nañ loolu lañ doon prôné laata ñu leen di fal ba ñu falewoo ba seen mandat di jeex xam nga ne moos ak a li nga xamante ne li nga xam ne moom lañ doon liggéey nga gis ak ñàkk jëbu ko ndëngaa kese moo fa ëpp waaw gis ne bu ñu amoon jiit gu jub boo xamante ne nii gars yi dañuy gis le modèle un modèle bu boobaa day tirer le peuple la nation les Sénégalais vers le haut dañuy di tirer ci kaw waaw mooy gis nga affaire yëpp loolu laa gis nga njiit mooy lépp gis nga njiit même quatre ans man nga cee transformer réew waaw waxoon naa leen fi nga kàccoor bi Trump quatre ans yi mu def fee gis nga ni mu yàq xelu nit ñi aux États-Unis ba jàpp ne moom mën naa def genre coup d'état ak tajaaga bi mu def deux mille vingt nii ñëwaat ñu falaat ko gaa yi bari di ko jàppale ba sax mën na faluwaat te quatre ans kese la fi def waaw loolu boo fi ne kon yow ñu lay joxi cinq ans joxati la cinq ans nga naan doyal a booba léegi des na booba li nga wa naaloon nu àggale mooy dangaa cuune moo tax dangaa cuune reconnaître la sa cuune ta loolu moo la war waaw kon nag affaire bi mooy day xëcc ci nit ñi gis nga boo amee moo ne <laughs> wa yakunu naas moo tax nit ñi dañuy nekk fiiha ala maratib ci seen martaba dañ leen di xëcc ci seen martaba mooy ci seenum njub waaw ak ndëngite dootuñ ko ñeme waaw dootuñu ko ñeme parce que nañ sa waay <laughs> ngi suñu njiit bi xaw ma almaa la xaw ma lu mu doon waaye ji xaw ma dafa wér bi <laughs> yée gisoo keroog sa waay rakkam bi <laughs> dungu siin la ko jëme ñuy wax soxnaam si xaw ma la lu luubal mu ne moom il se moom il se désengage affaire bi ba pare ne ministre de la justice li mu falal boppam du mooy gérer affaire boobu dañuy dépaysé affaire bi waaw yóbbu ko boo xamante ne mooy pour mu def fa pression bi yomb kenn def fa pression waaw ba pare ne ah yoon la digganteem ak yoon la sama soxna la waaw ah, am na lu ñu téq maak moom loolu maa ngi koy respecté waaye lii nag moom nguur gi la moom justice la loolu moom justice la waaw moom mu génn du ci wax ci kii partenaire ak institution yi bokkuñ tey exécutif pële exécutif pële judiciaire tey mu ne man nag loolu je respecte ça ce n'est pas à moi de m'immiscer dans la l'affaire de, de, de les affaires de justice de mes wala de mes wala de ma famille waaw je suis président je dois être exemplaire je dois être exemplaire je <laughs> dois être exemplaire kon nag mu ngi noonu gis nga ku mel noonu gaa yi ci boppam <laughs> ñu njaajkat yëpp dinañ seetaat seen bopp waaye yow lii foo ko gis suñu réew yee am na il suffit nga nekk jabaru président doomu président yow waxuma la doom rek cousin président rek jàpp na yow yaa toog ci xefu nit ñi di def lu la neex du mukk fenn doomu député kese jëlal sa oto bàyyi yoroo permis di bule rek waaw di teg gi nit ñi di di mbëkk ay ay ay innocent ñu deful dara nga faat leen du mujj fen parce que yow sa bàyyi monsieur le procureur waaw dossier bi nga wuñ ko waxee après doo xam fu mu mujj du mujj fen ñu bàyyi ko te waa ji amuloon permis def délit de fuite lu nekk mu def ko ba pare rey nit préméditement parce que ni mu doon dawe moo ko tey ba pare man di woon ci lépp du mujj fen ndax kat il est le fils du président wala c'est le fils du président de l'assemblée wala c'est un fils du député wala de l'ambassadeur tel wal iyaadu billah il est couvert il est couvert wal iyaadu billah alors que bu dee ñu jubla imam an-Nawawi rahimahullah lii muy wax am solo mu ne wa yakunu an-naasu fiha ala maratibihim gis nga bu ñu leen tegee ci domaine bu nekk éducation gis nga tappale maan yi nekk ci syndicat yeeg yooyu yëpp bu ñu gisee ministère bi ña fa nekk le ministre de l'éducation et son équipe nekk ñoo xam ne amuñu caaxaan te tamit pare que képp koo xam ne yow njàngale taxulaa jóg militantisme kese wala syndicalisme taxala jóg ñu raje la ak koo man di doona ut ñeneen nga dem ci bataille ñu ànd ceeg yow ba nga intransigeant affaire waaye voilà pour acheter la paix sociale non non non non on ne va pas acheter l'avenir des enfants on va pas vendre l'avenir des enfants ak seen caaxaan yi laa wax gars yi gis ko ci léegi ñu yem wala nga jàll fi bu boobaa léegi dootuñ am problème mu ay nekk fi voilà académie bu nekk nga teg fa ku exemplaire ku fa def benn benn benn écart nga bule ko nga jële ko waaw ba pare dóor ko procès waaw yenn absence non justifiée yi yooyu yépp nga réglé waat ko tous les fonctionnaires nga revoir revoir leur statut ak est-ce nekk ci biir administration bi am nañ fii place est-ce que nekk ñoo xam ne dañ leen fee dugal te waruñu fi woon a dugg les faux fonctionnaires ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di fay ñuy fayeeku te masuñoo génn seen kër masuñoo dugg école yooyu yépp nga seetaat ko affaire bi lépp lépp ngay tëddaat réforme la waat dóor lépp gis nga boo ngeen defee loolee <laughs> gaa yi ci boppam peuple bi ci boppam dañ leen di yëkkati ci sa daraja yow mooy def loolee waaw wala xoola te lool li vrai exemple mooy Seydina Omar ibn Abdul Aziz trente mois la def ci xali ci xilaafa bi ba muy ñëw lu bare yàqu xali xalif omeyyade boobu ñu naan cinquième xalif te du cinquième xalif ci wàllu chronologique ah des musulmans waaye ak dafa ñëw gis nga ni mu yëkkatee ni mu mbir yi ummaay yonent ba lay saa saam delloo leen foo ko maamoon Seydina Umar ibn Xattaab tegoon waaw dafa ñëw fi tàmbalee famille la tàmbalee mooy la cour royale gis nga la cour royale la tàmbalee bale yi ñëpp gis nga privilège yi ngeen di am ñu naan walla parce ñoom ci famille royale bi lañ bokk hein léegi ñoom dañoo am lii lañ leen di dox ku ci nekk am nga loo xam ne daal ci aralu nguur gi loo xam ne moom lañ lay jox dafa ñëw daani lépp te loolu lépp amatu gaa yi ñoom gaa yi may nañu gaa yi taas lu ne wax nañ mu dëgër fi mu dëgër wallahi huwa ibnu abdil aziz waaw sayyidina umar ibnu abdil aziz ibnu marwan ibnu al-hakam waaw radiyallahu anhu waaw gis nga gaa yi dañ doon ñëw di joxe ay ay sarax alal gaa yi ni non ñun doy nañ doy na non ñun moom kenn amu ku ñàkk nga ñëw di saraxe sa oor waxuma zakaat bi nga ñëw di saraxe bëgg di joxe tabarroo ñëw di joxe alal dama koo bëgg a joxe ñu ne ah xaaral ñu seet seet ku ñu laaj nga diw doo jël mu ne déet man moom am naa lu ma doy mu ne ah kon jëlaatal nga yóbbu lu tax qad aghna al-'amaru an-nas Allah ndax Seydina Umar te dara ci trente mois la fi def trente mois mooy la deux ans ak six ay mandat yu cinq ans lañ te kooku xoolal jiite woon xilaafa bi par Andalousie Andalousie ba fin Chine Khourassane jaar la Mecque Yaman Égypte yooyu yëpp Tunisie Maroc yooyu yëpp ñu jiite ñun loolu de xam yow yow yow ñu jox ñu pour poste lu toll ni Sénégal nga xam ne ci carte monde bi du toog may la cinq ans ni sept ans nga yéene dafoo fu tos ñu naan déet nga ne nañ la dolli ñu dolli la nga naan déet ñu dolli la la ñu gars yi dañ leen di dollil ba doo xamati looy def ak ñoom waaw ah. wal iyaadu billah muy gën ah. parce que ak ragogu yàlla amu fi mais ak nulaar biir ak compétence amul waaw ah. te duñu fal kenn président bu pare ñu yóbbu la procès sawaay la nga waxoon foo yow dañ lay yóbbu procès parce que ce que tu nous avais dit dara amu loolu daa waroon a am yaa engagé wu les engagements yaa ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud borom bi nee ne hé yéen way yàlla yi dee leen matal seen seen digge yi bu lul lool ñu bañ koo digge waaw ñu bañ koo digge ñoo xam ne bañ koy digge ci boppam lañu xam ne duñu ko def mais nu ñu ko digge parce que c'est comme ça mais comme que moom laa doon wax peuple bu yeewul mel ni ay ganaar yoo xamante ne nii saabu élection yi jege nga jël sa pepp sànni leen ku ñu daw ñëw ëndil la say xob bu élection yi jeexee nga afame leen dem doo leen tal buñ la gisaatee élection joxaat leen ay t-shirt ay kii ñu génnal la tëb mbambal la ah kii may ku nekk cinq mille wala dix mille ñu naan monsieur le président monsieur le nàngam monsieur la nangam falaat la ñu mel noonu moom faut pas avoir ay yaakaar ci façon nit ñu mel noonu fekk soppewuñ seen bopp ah inna allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon al imam nawawi li mu wax daa am so waaw mu ne affaire waa ji bu boobaa ñii wa yakunu an-nasu fiha ala nga boo tegee ñawu war a nekk fa ñu war a nekk ñu jub te yàlla tax te ñu compétent nañuy xëcc nit ñi seen martaba ya noonu la ñuy xëccee nit sooy naa waram noonu aziz ñëpp la xëcc foofu ñëpp maanu ñëpp doylu waaw soxlaaluñ dara <laughs> dama noonu naan rek resto du cœur yi buñ ko defoon Sénégal neew ma amul de ñenn ñëpp nga xam ne soxlawuñ ko ñoo ñëw di ko xëccoo baadool la ñu ko soxla waaw moom nag dafa xëcc ci ñooñu ba dañuy ñëw di la joxub sarax wala loo xam ne di way joxe lii kuy jël ke kenn ne du ma jël ku nekk ne man moom doy na ndax da leen a xëcc ci martabaam fil ilmi ci wàllu xam-xam te dañuy xam ndax xam-xam mooy jolli mooy tax mooy lumière bi lay ñii dil ci lëndëmu àddina ci bépp domaine mbënd yi ñu wax pour nga satisfaire ko pour nga foog nga am ñoo xam ne dañoo am màcc seen xel seen xam-xam daa màcc ci nan la ñuy def ngir mën a évacuer ndox yi ba yoo xamante ne ay bassin de rétention ak yoo xamante ne fan lañ ko war a def ak yan ba bu ñëwee fan mooy yoonu ndox yi yooyu yëpp ñu étudier ko def ab étude def ay études yu bari yooyu foog mu am waaw diin waaye ci diine dañuy ragal yàlla dañuy ragal seen boroom xam ne du ki jiite jub moo leen di surveiller waaye yàllaa leen di surveiller moo tax la maamu Seydina Umar ibn Abdul Aziz waxoon waaw ndaw soo see Seydina Umar ibn al-Khattab ba muy wër tuddoon nañ ko fan yee ci rondam yooyu di xool ndax mbir yi dox na ci guddi gi dégg benn ndaw buy wax ak yaayam te moom jaaykatu ñam la woon mu naan ko yokk ci ndox waaw mu naa ko lool xanaa xamoo ne amirul mu'minin da koy tere ah yaay mu ko mais amirul mu'minin gisuñu mu ne ko waaye bu ñu amirul mu'minin gisul yàllaa ñuy gis Seydina Omar ni kii ci wax lii xale bi mu fexe boole koog waa njabootam bañ am ci moom am denc ko waaw kooku kon war ko may ragal yàlla mooy fi diini da leen këcc ndax kaana Umar ibn al-Khattab amiran adla mu xëcc gaa yi ba xale bu ndaw di wax nday bi di ko rappeler ne bu ñu bu ñu Umar gisul yàlla ngi gis allah kon nag day xëcc gaa yi fi maratib ala maratibihim fi al wal aql wa waaye ci wàllu xalaat waaw yi nga boo gisee peuple boo xam ne dafa waya bi daa fekk ñu ko jiite seet leen waaw boo xam ne dañ leen di suul xam nga gaa yi bëgguñ nit ñi yeewu yenn politiciens yi bëgguñ gaa yi yeewu moo tax jeunesse bi xam nañ ne moo tax moom ñoom seen problème dëgg mooy booy ko ubbee ñenn ñi buñ sañoon bu dul woon alal ji leen waa UNICEF fa façon yooyu di jox bu dee gaa yaa ñu jàng xale yi di leen neexal ak yooyu <laughs> ñoom vacances moo leen gën bu ko defee vacances ci la ñuy créer ay ay nawetaan. lépp di poñ leen di octave yeeg octave yeeg xaw ma lan lañ leen di woowe octave foog naa am na octave nag wóoruma duggal ci réewu Dakar yeeg Diourbel yeeg Fatick yeeg Casamance yeeg fépp gars yi pal tournoi yi di jom taluñu lu leen di amal njariñ ëllëg waaw taluñu loo xam ne nañ ne nañ def loo xamante ni dinañ ci mën a dimbalee suñu baay bi ñuy jox paas saa su ne wala suñu ndey buñ liggéeyee ci vacances bi bu ko defee ñu teggil ko loolu participer ci loo xamante ne dinañ ko wàññil yenn boobu xalaatuñu ko ñu ngi daw ci ginnaaw bal bi ndax yëgadi liy xaw ci réew mi taluñu ko seen avenir gars yi di passé ay lois yoo xam ne du baax ci ñoom di pasar pasaree alalu réew mi taluñu ko ndax ñu ngi ci ginnaaw bal bi léegi léeg-léeg ministre bi ñëw benn ministre wala benn kii mu monsieur le maire ne voilà lii c'est la coupe de la première dame voilà ça c'est la coupe du président ça c'est coupe de la coupe du député maire c'est coupe yooyu la ñuy nekk ba vacances yi jeex bu ñëwee nag fàttale ko ne daaw ba ñuy tëj am na lu taxoon ñuy grève moo tax dañuy ubbi rek commencer grève ni yaakaar nga ne ñooñu ñu ngi xalaat ano ah saa yow saa saa li nga wax grand yow léegi da nga wa ñon duñu xalaat ma ne é eh, luy yaa ba jër a xam ne ñu loo bëgg ma